awalaa ya'lamuuna anna allaha ya'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun suñu boroom di wax ci juróom ñaareelu laaya bi fukkeelu laaya beeg ñaar ak mu ne awalaa ya'lamuuna ndax ñoom yahuud yi def loolee tey waxandi seen biir naan moo lan moo tax ngeen di wax ak jullit ñi di leen xamal yi nga xam ne borom bi moo leen ko ubbee da daal di leen koy xamal ci li nga xamante ne bu ko defee ñoom ñuy mën a dàggeeg loo yiin ci loolu la ca seen kanamu boroom léegi nag yéen ndax yéen du ngeen xalaat suñu boroom nee ne awalaa na ndax ñoom dañoo xamul ne anna allah kene boroom bi tabaaraka wa taala mu mooy aji xamaa konte mooy ki xam maa li nga xamante ne ni yusirruuna moom la ñuy nëbb seen biir bu ñu nekkee ñoom kese la ñuy nëbb di ko ruuma daata ko wax ak la ñu gëm dëgg-dëgg la ñu fas loolu borom bi de moo ko xam wa maa yu'linuun waaye mooy ki nga xamante ne nii dëgg-dëgg moo xam li nga xamante ne moom la ñuy feeñal de mu ne wa minhum kaay nag ma wax la nag li nga xam ne mooy xaqiiqatul yahuud yi mooy dëgg-dëgg li ñu doon mooy wamin minhum am na ci ñoom nag bul yaakaar ni ñoom ñépp a xam de déedéet am na ci ñoo xamante ne nii ci ñoom xamuñu tus walla wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xamante ne nii jànguñu de mooy xamuñu bind te mënuñoo liir ñoo ko awaam yee yem rek ñoo yéen ak ñu bari ci ñi nga xamante ne ñooy lamdaa yi ci ñoom lañ bokk léegi nag seenum sikkim daal dinay gudd teg nañ ci lañ cay teg di jaay ne ñoom dañoo xam ndekete xamuñu tus wa minhum am na ci ñoom waaye ñoom muy ummi yu na ñoo xamante ne ay illettrés lañ liir seenu tur sax dañ koo manul laa ya'lamuna alkitab xamuñu téere bi de tawraat xamuñu ci tus am na ci ñoom ñoo xamante ne nii xamuñu tawraat la leen far badaal mooy seen baay doon diw seen maama doon diw ñu daal di ciy topp noo nële di jaay ay dara yu rëy ay sikkim yu rëy ay kipaa yu rëy waaye dara xam-xam ba newu fa te lii moom bari na ci xeet yonent bi salaatu wassalaam comme waxoon na ne de toute façon di yeen topp la nga xam ne mooy sanana alladina kaanu min qablikum tëraliinu yoonu ñi nga xamante ne ñoo leen fi jiitu woon gaa yi tamit naka noonu rek noonu lañ mel da ngay gis ñoo xamante ne nii dara mooy ne ay ummi yuuna lañ gaa yi dañ leen doon jàpp ne ay sëriñ lañu ay borom xam-xam lañu ndeke seen maama ko doonoon. kantaa ñoom moom sori nañ koo doon léegi nag lan lañu ummi yuuna lañu ay illettré lañ fii mu ne jàpp gu baax sax manuñu ko dañuy jàppe dañoo gis rek bés masuñoo du ñu jàngale mukk lu xew mooy ne du taalibe yi nga xam ne bu dee kuy ami taalibe lañ ndax maamam kooku de toute façon du manula jàngale kenn manu la defar kenn te amul kenn koo xam ne mën nañoo taxaw bu ñu waxalee yàlla ne kii moo ko xamal duwoor wala moo ko xamal julli wala moo ko xamal li nga xamante ne nan la ñuy génnee zakat wala moo ko xamal dara ci diineem amul déedéet li fi nekk daal gars yi dañuy taasu ci barke ak lu ne di ci yuuxoo ko fu nekk jàpp ne moo fi gën te ñoom ci seen bopp ñoo gën a xam ne waa ji wallaahi am na yoo xamante ne bu yàlla kese taxoon ñuy wax ci wàllu diine bu ñu ko tegoon xam-xam bu leer jëfe diine sax boo moytuwul manu ko liit ñi xam ko kon nag moo tax kooku bu dul illettré mooy kan xam nga loolu moom la kii doon wax ñoom al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi ki nga xam ne ci wàllu miraas loolu foog naa fàttali nañ affaire boo bële bi al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi imaam Ibn Mas'ud sax moo ko doon njëkk wax képp koo xamante ne nii yow xamoo li nga xamante ne mooy xam-xamu miraas ilmul faraa'id te yow yooyu xamoo ko xamoo li nga xamante ne mooy ilmul fara'id loolu xamoo ko moom ak am na euh, ak ci Euh, euh, mu ne man lam man lam yatafaqa man lam euh, koo xam ne man lam yut yutqinil faraida koo xam ne xamul faraa faraid yi ak li nga mooy mooy ilmul faraid mooy li nga xamante ne nii ak ak xam-xamu miraas la woon ak beneen xam-xam lu tax mu rëcc ma léegi wal iyaadu billah léegi mu ne kooku anak kooku nan la gënee awaan yi voilà loolu ba ma la doon wax bañ ko doon wax ca siira ba ca miraas la paa gi xam nga ne lii nii moom mooy de toute façon lii kon mooy xam nga ne lam daa yi kon bari nañu voilà <laughs> mu ngi noonu mu ngi noonu de yoon nag mu ngi noonu le képp koo xam ne xamoo loolu moom bi ma yof dulu eh, al awam nan la gëne ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy lamdaay ñi jàngul kon nag li mu noonu nag ci yahuud yi na ko noonu kese la demee ci gaay yi mu ne wa minhum am na ci ñoom yahuud yi di di di ngandalu kipaawa sikki mag yooyu ummi yu na ñoo xamante ne jànguñu de xamuñu dara la ya'lamuna al kitab xamuñu li nga xam ne mooy téere bi amaani lu dul ay njortu kese lañ ci am voilà mooy daal yoo xam ne moom la ñuy wax te du dëgg voilà ay kàcc kese mooy lool kese lañ am mooy liñ lay wax di la gëmloo naan laa lii nii téere bi la loolu jógewul fenn fu dul li nga xamante ne nii mooy ci seen mukk yi xamuñu ko am ci boroom xam-xam yi ne illaa amaani yi ummi yuuna yi tekkiwul ne mënuñoo liir kese mooy mën nañoo liir sax dinañ xaw a mën a liir hébrani walla ibrani ya dinañ ko xaw a liir mais nag dañu dul xam la ca téere ba xamuñu ko mooy fiq bi xamuñu ko walla illaa amaani yi ñu ne njàng mi kese lañ xam kanta la nga xam ne mooy xam-xam ba ne ci téere bi ak ya nga xam ne atte ak yooyu ñoom xamuñu ci dara voilà waaye li gën a dëgër insha allahu taala mooy lële xamuñu dara lu dul ay kàcc rek la ñuy wax li ñuy wax yépp yoo xamante ne moom doom daal dañ koy gëm ndax ñoom diw ñoo wax léegi ñoom ñu jàppal leen loo lële nekk ay perroquet di rafete comme ñoom léegi nag suñu boroom tabaraka wa taala ne wa inhum te ñoom nekkuñu illaa yadhunnun lu dul loo xam ne gis nga li ñuy wax yépp ci ay njort kese lañ ko teg nekkul loo xamante ne nii ci yaqiin lañ ko teg dañuy dégg seen kilifa yi di wax ñu nekk kilifa ci ñoom nga xam ne ñoom ñooy falsifier li nga xam ne mooy téere bi comme ni mu koy waxee fii nii ci laay bi ci tegu léegi ñoom la ñuy wax moom la ñuy def argent comptant di ko répété mel ne ay perroquet ay seku yoo xamante ne nii day répété kese li nga xam ne moom la maître am di wax suñu boroom ne fa waylun fa waylun toskare fa waylun xurumbugal fa waylun malheur lilladina ñeel na ñi nga xamante ne ni ci ñoom yaktubuuna alkitaaba ñoom ñooy bind téere bi daal di koy falsifier bind ci leneen comme ñoom niñ ko bëggee ni leen neexe bi aydihim di recopier yeneen téere naan tawraate gi di ci soppi li leen neex comme niñ doon réerale ak doon nëbb li nga xam ne mooy aayatul rajmi muy laay ba doon wax ki nga xamante ne dafa sangewu ba pare daal di njaaloo niñ ko war a def ñu ko doon nëbb summa ginnaaw gi ñoom nag dañu koy bindaat bindaat ay téere yoo xamante ne nii dañ koy taxriif daal di fay jële li nga xamante ne nii mooy daal di leen neexul ñu daal di ko fay dindi def ci li leen neex ñooñu boroom nag ne faw ne fa waylun toskare ñeel na ñi nga xam yi ñeel na ñi nga xam ne ci ñoom yaktumuna alkitab ñoom ñooy bind téere bi de tawraat bi ay diihim ci seen loxo summa yaquluna def ci ay ay koppi summa ginnaaw gi yaquluna na ñuy wax nit ñi naan haada gis ngeen nag lii nga xam ne moom lañu recopier nii ba teg ko min indillahi ci borom di tabaraka wa taala la tukkee li yastaru mooy tawraat bi nga xam ne moom lañ yónni woon seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam moo nekk nii daal di ciy dem imprimer leneen fii mu ne xam nga ne ay Nouveau Testament ak façon yooyu noonu téere yooyu ay l'Injiil yéeg l'Évangile yéeg yooyu yépp ay caaxaan la ay mbir la yoo xamante ne nii maa anzalallahu biha bihi min sultaan borom bi wàccewu ci dara amul benn lay wum fi wàcce yooyu yëpp ñoom ñoo ko rëddal seen bopp daal koy bindal seen bopp ak a wuteeg la nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di woon bind yónnee léegi nag mu ne xam nga lan moo tax ñuy def loolee mu ne kon toskare ñeel na ñi nga xam ne dañuy bind téere bi ci seen loxo ba pare wala ci seen i imprimé yu bees waaye génn ci yeneen i copie def ci yeneen i impression yoo xamante ne nii yu beex la ay édition yu bees su ma ginnaaw gi yàquwuloo na yu wuteeg lam demee dëgg-dëgg ñuy wax nit ñi naan lii de ci borom bi la jógee li yastaru ngir ñu jënd bi yi jaare ci diin ci téere yoo yële lool ñuy def ak falsification gëléeg soppi def di weccoowee atteb tawraat atteb borom bi tabaaraka wa taala ak dëgg yam ca def ñu koy weccoo li nga xam ne samanan njëg qalilan gu néewa néew muy duy àddina ak li nga xamante ne nii mooy seen réputation ak seen honneur ak li nga xam ne seen way loolu kese la ñuy sàmm ba tax ñuy waxal borom bi tabaraka wa taala di soppi téeréem boo bële naan lii la wax ta waxul lool kon nag fa waylun mu waxati ne toskari ñeel na leen ba léegi lahum ñeel leen ñoom mimma kasab mimma katabat te tukk tukkee toskare gaa ngay tukkee ca sababu li nga xam ne moom la bind tërëdd ay diihim seen loxo yaak seen clavier yaak seen imprimante ya wa waylun ta toskare lahum ñeel na leen mimma yaksibuuna ci li nga xam ne moom la ñuy fàggu ci li nga xamante ne mooy corruption ak lekk gi nga xam ne moom la ñuy lekk bi diin ci caaxaan di lekk jaar yi ci diine ji di ci tedde ci loo xamante ne du yoon di lekk alalu nit ñi di leen gëmloo lii la yàlla wàcce lii mooy àtte yàlla loolu lépp du jaara du du dellu du dul ci seen poche yi wa qaalu ñu naan lan tamassana naar bokk na ci li nga xamante ne njombe yeeg wax yu dëgg yi nga xam yu dul dëgg yi nga xamante ne nii moom la ñuy wax ñoom yahuud yi ñu naan wa qaalu ñu ngiy wax naan lan tamassana naaru ñun de moom moo ñun safara duñu laal de illaa ayyaman maaduda lu dul ay bat ay yoo xamante ne nii non non yéen ñi attention xam nga lii waxoon nañ la <laughs> ñoom ñoo ko waxoon ne woon noo ñoom de toute façon ñoom lii la quoi ñoom ay fan yu néew la ñuy gën a dem safara dëgg la waaye safara tuuti rek la leen di laal après na yéen julli ni yéen a fay sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne waxuñu dëgg te borom bi leeral fii ne wa qaalu ñoom ñu ne lan tamassana naaru ñun de ñun yahuud yi de safara du ñu laal lakk-lakk safara du ñu laal illaa ayyaaman maaduuda lu dul ay bés yoo xamante ne nii yu limu la mooy bu ñëwee ba war a dem safara ci ñun ah après ñun ñu daal di fay génn bu ko defee nag yéen jullit ñi nag ngeen mujj fa nekk sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom nag diw xamale ne waxuñu dëgg de xul laajal ma leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee leen attaxadtum indallahi ahda waaye da ngeen a jàppe ci borom bi tabaaraka wa taala pacte boo xam ne moo leen wax loolu ne lu ngeen def ci caay caay jaamu fi al la muy yëkk woo wële def fi ay nit def fi lu ne daal di fi mooy seen borom tabaaraka wa taala mooy pacte yi ngeen jëloon ak ñoom moom moom ba pare def ay bàkkaar yu bare ray ay nit ba mu neex leen ba pare yéen daal borom bee leen ne malgré lool bu ngeen ñëwee yéen daal moom safara yoo ngeen fay dugg du ëpp li nga xam ne mooy fanweeri fan lool laajal ma leen ndax ñoom dañoo jàpp indallahi fa yàlla dana pacte fa lay yuxlifa allahu ahda bu dee de loolu am na yëg leen yëgal ma leen ke ne borom bi tabaaraka wa taala de moom du wute ak li nga xamante ne mooy pacte yi nga xamante ne nii moom la jox jaamam yi am taquluuna mooy bal taquluuna wala ñoom dañuy waxal yàlla wa mooy li am ba des dañuy waxal yàlla alallahi ci sujet yàlla di waxal borom bi tabaaraka wa taala maa la ta'lamun loo xam ne xamu ngeen ci dara